fin bi fin wu Dalaa'ilu Nubuwwa ci téereem bopp bu doon ne yonent bi alayhi salaatu salaam la mu a bind ah dafa nekk loo xam ne manu la ñàkk xeet wi mu agsi ci ñoom du ko bàyyi lam yatruku ixtilaafu du ko bàyyi parce que ñoom wute nañu am walla li xayri te tamit leneen du tax ba du ko jottali li qawli ta'ala ndax wax ji suñu boroom wax ne ko yow yonent bi alayhi salaatu salaam balligh maa unzila ilayk jottalil li ñu wàcce ci yow boo ko deful fama ballaxte risalata risalata boo ko deful jottali woo sa sa sa eh, eh, message yu borom kamalam yatruk tabliga ghayra dhalika li muxaalafati man xaalafahu wa mua wa muaadatu man aada ah, comme ni nga xam ne noonu la ko bàyyiwul ak di jottali loo xam ne farata mu jottali malgré wuuteeg moom ak ña noonoog moom ci waa Quraysh ak ñeneen ak ñeneen ak waa Qaysar ak ña ko doon tëkku naan ko dinañ la fekk Medina ah dal seen kaw ak ñoom Abu Sufyaan sànq mi naan mayatuma leen ngeen wax dara ci Hubal ah waaw mu ne mu ne loolu xakaahu xakaahu <coughs> an-Nawawi mooy lii nii boo demee ci fin Dalaa'il di nga ko fekk mais imaam an-Nawawi moo ko tudd ci Sharh al-Minhaaj Sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj mu ne summa inna Cheikh Muhammad Taqiy al-Uthmani al-Hindi rahmatullahi alayhi mu ne summa inna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam aasha ba'da hadhihi al-waqta waqi'an nahwan min arba'ati ayyam li anna waqi'at al-Qirtas waqa'at yawm al-khamis wa tuwuffiya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yawm al-ithnayn falaw kana shay'un <clears throat> alladhi arada kitabatahu wasiyatan waajibatan alayhi la awsaa bihi fi hadhihi al ayyam wa qad thabatat anhu sallallahu alayhi wa sallam fi hadhihi al ayyam iddatu ahkam wa qad thabatat wa qad thabata fi iddati riwayatin khiffatu maradihi xilala hadihi al mudda falaw kanat al kitabatu shay'an la tustaghna anhu al umma la tastaghni anhu al ummatu lama tarakaha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu ne te yonent mi alayhi salaam it gisoon nañ ko waxoon nañ ko bi ñu ci àggee mooy dund na fi lu ëpp mooy lii euh, waaqiatul qirtaas bi wax mooy mbind gi mooy këyit gam waxoon indi leen ma bind ko mu ne loolu bésub jeudi la woon comme ni ko man laanam naa baas waxe xaadis bi wax ah radiyallahu anhuma te yonent wala saxaab leen di ba la doon ne loolu mu ne woon indi leen ma bind leen après euh, ma bindal leen ko du ngeen sànq sama ginnaaw bu doon war la par force lu war a bind wala lu war a jottali xeet yi mais kononte kon doon na ko wax sax ah te kat sax naka ne ci jamono mooy diir bi diggante jeudi bi ak lundi bi yonent bi saa saa amaan na fi ak tan a ak cawar gis nañ après de dañ nit dañ koy sottee baag yi ba mu dem wax dem discours naan inna abdan xayyara min ibadillah xayyarahullah am na benn jaam ci jaamu yàlla yi te loolu jundu ba ñu ko wax ne bésu mooy bésub jeudi boobu cinq jours avant muy génn àddina la doon wax lool waaw ci la génne dem <laughs> moom yonent bi alei salaatu salaam wax ak ñoom ne am na jaam boo xam ne da jaamu yàlla yi borom bi da koo tànnloo diggante àddina ak allaaxira mu loo euh, diggante àddina ak la fa yàlla pas allaaxira la fa yàlla mu tànn la fa yàlla ba pare dénk leen ci muhaajiruuna yeeg te tamit ba mu doon commencer dafa wax lu dafa wax lu rafet ci sant Eh? ñaanal waa Uhud shuhadaa Uhud allah te te gis nga xadiis boobu xam nga imaamul Bayhaqi moo ko soloo bi sanad boo xam ne mursalun saxiix mais mais imaamul Buxaari ci boppam soloo na affaire boobu nga ne ma ah ah ah ah maanaam xul ma ma ma maanaam xulu xasaar ma ne la si si si si xaw ma lu tax boobu waxuma ko waaw waaw mooy que ne dafa tudd. loolu noonu imaamul Buxaari soloo ko waaye damay bàyyi ba kii ci kitaabu manaqibul ansaar baabu qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam iqbalu aqbil euh, iqbalu min muhsinihim wa tajaawazu an musiihim nangu leen mooy buntu bi imaamul Buxaari def ci kitaabu manaqibul ansaar jalooree waa ansaar nangul leen ñi nga xam ne ñoo rafetal ci ñoom te ngeen jéggal ñi nga xam ne ñoo ñaawe ci ñoom boobu xadiis Seydina a Anas ibn Malikin radiyallahu taala anhu wa ardaa ah lim naan uusikum bil ansaar fa inna fa innahum karishi wa aybati wa qad qadaw alladhi alayhim wa baqiya alladhi lahum fekk boobu dinañ ñëw ci xadiis boobu dina ñëw ci xadis boobu mooy yooyu yëpp mu ñëw da ci minbar bi na di leen ko wax mooy bu doon nekkoon li muy bind loolu farata jamono yooyu yëpp mu fa dem di wax ak ñoom léeg leen mu ñëw jiite leen ba sax jour bi mu génn àddina rek comme ni ñu ko gis xadis Seydina Anas bi ñëw na fekk la ñuy julli fajar mu ubbi taxaw xool leen kontaan di ree parce que dafa kontaan ci li nekk benn di di defaloo jaamu yàlla gi gën a màgg ci àddina bi li yàlla masa wàcce ba Seyna Anas nee tuuti fitna dugg jullit ñi mooy seen julli yi dara kii ci ba Seyna Abu Bakar nar a retourné yonent waaye saat saam ne ko continuer après mu mu xëccaat bunt bi rideau bi mooy loolu lépp nga foog ne bu mbir mi farata la doonu ko loolu day wan ne kon mbir mi <laughs> waaw kon kay waqad sabata fi iddati riwaayatin xiffatu xiffatu maradi te sax na ci riwaaya yu bari que feebar bi seen doot euh, tane woon na ci jamono yooyu laata muy génn àddina après boobu falaw ci kitaabatu shay'an dafa newoon loolu mu naroon a bind mbir moo xam ne manu ak ñàkk xeet yu jot ci koronte kon la maa tara ko kon yonente mi alei sat du ko bàyyi kon nag waddal nañ walillahi alhamdu wal minna wadd na seen euh, wax jooju que mbir mi manul woon a ñàkk waaw <laughs> parce que <laughs> léegi eh, am na loo xam ne dafa mel ni wax na ko eh, dina ko wax ci biir waaw moo tax jarul ñu ko wax léegi mu ne wa in kaana al xaalu huwa thani walam yakun ash-shay'u al-maqsuudu bil walam yakun ash-shay'u al-maqsuudu bil kitaabati shay'an jadiidan yuballighuhu ila al-umma wa innama kaana ta'kiidan lima bayyanahu min qabl fala sabiila ila at-ta'ni fi man xaalafa al-kitaabata li shiddati waj'ihi sallallahu alayhi wa sallam fa innahum lam yufawwitu al-ummata shay'an min rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam mu ne waaye bu dee nag beneen bi la mooy euh, euh, lañ waroon a bind pare nañ bu dee bu doon ne farata la loo xam ne da ko waroon a jottali te bu ko jottalewul nit ñi sànk loolu la yam na léegi que <laughs> loolu moom lu <laughs> loolu wayen kaanal xaalu saan yi bu dee nag mooy deuxième bi mooy que loolu da doon feddali loo xam ne jot na fay nekk ba pare ngir wane son plus plus multi importance mais importance am xam nañ koo pare waaye da koy gën a feddali bu doon lool bu dee deuxième bii la kon mu ne bu boobaa lan la ñuy jame ki nga xam ne dane comme que lool mu ngi fi ba pare day lu muy insister rek la jamono jii dafa feebar te moom jàpp na ne day wér après nan nañ mën a jame kooku ne ko lan moo tax nga ne woon kon duñ ko bind kon kay bu boobaa ñoom ana lan lañ lan lañ def umma bi xeet bi communauté bi ñàkk ko ñàkkuñu dara que lu fi newoon la rek lu muy insister te loolu sax loolu la mooy lu muy doon insister kese la te loolu mooy liñ la wax mooy li nekk alxuraan te moom wax na ko ne boo xam ne bàyyi naa leen loo xam ne bu ngeen ko jàppee du ngeen sànku ba faw kitaabullah wa sunnati wa sunnati wa xulafa ar-rashidin al-mahdiyyin addu alayha bin nawajis ak yooyu kitaabullah mooy téere bi yàlla bi kon nag fatabayyana waaw mu leer kon ne min hada anna maa qasada annabi sallallahu alayhi wa sallam imma an yakuna ta'kidan mahdan lima bayyanahu min qabl wa lidhalika tarakahu i'timadan ala bayani ala bayani sabiq aw kana shay'an la yajibu alayhi tablighuhu wa innama arada bayanahu shafaqatan ala al-ummati thumma bada lahu bi-ijtihadihi aw bi wahyin min Allah ta'ala an taraka an tarka tarka kitabatihi awla fatarakahu wala yutasawwar min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam an yamna'ahu ba'du ashaabihi an ibdaa'i ma fihi xayrun wa salaahun lil muslimiin ah, mu ne kon nag ci lay leere que ne la mu bëggoon bind noonu moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu nekkoon loo xam ne da doon feddali wala rek mu nekkoon loo xam ne mbir la moo xam ne lu mu looy lu muy feddali kese la loo xam ne mu ngi fi woon leeraloon na ko ba pare looloo tax mu bàyyi ko jàpp. sukkandikoo ko ne leeraloon na ko ndax tamit lool la mooy yonent bi alayhi salaatu salaam c'est pas obligé tout le temps mu naan nit ñi taqrir biñ lay wax bu nit defee lenn lu dul noonu mu ne lii baaxul wala mu leeral ab àtte soxlawul tout le mu koy répéter di ko répéter mooy bu ko ñenn bu ko waxee xeet yi kum ko ci wax baax na après moo jottali jeex na def na ko waaw. waaw loolu moo tax ñenn ñi foog ne yow foo war a nekk boroom xam-xam bi fu mu war a nekk rek. waaw daa war a kaas bu lii xewee kaas kaas lu xew mais mooy nit ñi ci boppam ñoo gën a tay ne lii nii baaxul am na yoo xam ne xam nañ ko te yàgg naa leeral ne lii baaxul léegi nag gars yi leur yooyu ñuy nekkee jarula kii waaw mooy danga leen di loolu euh, waa joo xam ne par exemple danga naan ko danga koo leeral que ne waxtu julli yi fii nii du baax boo fi jullee yenn fajar yenn heure fajar yi yenn jàkke yi def yi daanaka yu fi ëpp calendrier yi boo ci toppee koor gi da ngay ndékki nga xamal ko ko leeral ko ko ba mu leer mais jeex na léegi boo ñëwaatee quelques années nga gisaat mu muy defaat la même soo di toppaat calendrier yi est-ce que di ko wax obligé woo waaw waa boo fi ne naan sàngara dafa xaram jeex na boo ko gisaatee muy ñaan obligé woo naan ko li ngay def dafa xaram waxoon ndox ko leer na parce que moo ko tey léegi nag baax na mooy man nga koo fàttaliwaat ndax fa zakkir in nafa'ati zikra fàttali ndax fàttali day jariñ saa su ne man nga koo def mais c'est pas obligé parce que leeraloon nga ko ba pare loolu nag ñu bari loolu lañ loolu la ñuy réere moo tax ñu naan ay diw pour ba mu koy def Serigne diw nga foofu mais Serigne diw yàgga leeral affaire bi mees dafa xaraam dafa xaraam ba sonn Serigne bi wax ko saa su ah ngeen nekk fi di def lu ne après tey ngeen ñëw wala bu gis leen ngeen mees waxul dara ngeen jàpp ne loolu mooy war ne sëriñ bi daa day war ne sëriñ bi daa koor na mees kon baax na mais ñoo ko tey il n'est pas obligé fu gaa yi génne mu ne leen mees dafa xaraam wax na leen ko jeex na xeesal dafa xaraam jeex na wax na leen ko léegi obligé wul fu fu ku waay xeesalati fël ne rek wala gaayam ko mu naan dafa xaraam de dafa xaraam dafa xaraam loolu xanaa kook ci dundam dafa xaraam lay dégg non non leer na jeex na. <laughs> loolu am solo la voilà <laughs> kon nag mooy moo tax intimadan ba mu gisee ne mbir mi lu muy jotta lu muy feddali kese la mu bàyyi ko intimadan ala bayaani saabiq sukkandikoo ca leeral gam ko leeraloon lu jiitu wala rek aw wala boo mbir moomu nekk say am mbir moo xam ne laa yajibu alayhi tabliyo mooy jottali ko du farata wa innama araada bayaanahu kër moom nag dafa bëggoon moom alayhi saab salaam leeral lu tax shafaqatan ala al umma ndax ñeewant gu rëy cofeel gu rëy gi mu am ci xeetam après summa badaa lahu mu gis ne bi ijtihaad yi ci ijtihaadam aw bi wax yi wala bi wax yi ci wax yi minallaahi ci buur yàlla taala mu kawe mi an an na tarka kitaabat yi bàyyi koo bind sax awlaa mooy li gën a yey fa mu bàyyi ko wala yutasawwar te kenn du imaginer min rasulillahi ci dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam an yamna'uhu mu koy aaye di ko tere baado asxaab yi kenn lenn ci saxaabaam yi iddaa yi mu feeñal leeral maa la nga xam ne fii nekk na ca loolu li xayrun yiw wasalaaxun ak ngëneel lil muslimiina weer ju way pour jullit loolu kan ngay xalaat moo tax <laughs> gaayo ah, moo tax gis nga suuratu lu feewu suuratu Kaaf rek waaw gaa yi xam ne jàpp na ñuy rafetal alladina dalla sa'yuhum mooy dañoo san mooy yow jo jàpp nañ ne ñoom lii ñuy wax dañuy jàppale kat boo soit Seydina Ali radiyallahu anhu wala yorente ma sa sa mooy ñoom lañ jëkk ko dóor li ñuy wax parce que gisoo argument yi ni ñuy retourné woo contre ñoom ñi ko wax ah, ñoom ñu ko wax ñoom jàpp ne dañuy liggéey dañuy doon lijjanti dara parce que wax loolu ñoom ñoom wax loolu mooy que ah kon yonent bi saa saa am na loo xam ne buur yàlla da koo farataaloon ne ko jottali ko ndax boo ko deful xeet wi sànku am ko taxaw ne bu ko def moom defu ko dañoo bëgg a wax kon yonent bi saa saa mais mais loolu nan la ko nit mën a imaginer sax <laughs> hein ñun nii rek comme ci doonoon nga am benn déterminisme gi ñenn ñi taxaw ne doo fi def dangay def. waxatuma laaw yonent ma ne sax am boroom ne ko defal lii boo ko deful ñépp sànq mu ne defuma parce que ñuy wa tax <laughs> subhaanallah gis nga fanatisme fi muy yóbbu ngumba gi fi mu lay yóbbu mooy ñoom fii mu ne mooy yóbbu na leen ñu gumba ni loolu ñuy wax noonu silmaxaloo la leen ni loolu jam la ci yonent ma ne sax sax ak ak jottaleen gi ko suñu boroom ne ko boo ko deful jottali woo li ma la li ma la sant mooy ñun waxoon nañ la affaire bi ay ijtihaad ak yooyu wahyu la waaw ndax wa maa yantiqu anil hawaa in huwa illaa wahyu yuuhaa yonent ba saab saab wax yoo ko defoon waxal lii bindal lii wax yoo ko defaat dindi ko jaru ko mu jeex tàkk mu bàyyi ko ba xelam dalee ke ni ñii lii nii ñii pare nañ yooyu yëpp xam nañ ñi ma naroon a bind yëpp pare nañ ngir nekk ci jeex na du ñu sànku léegi aljawaabu ani toni salis mu ne ñetteel bi nag mooy lii tontu ci ñetteel bi ñu wax ne li tax Seydina Umar radiyallahu anhu bañoon mooy kën daa xamoon ne Seydina Ali la yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëggoona bind ne mooy nekk xalifa mu ne wa amma at-ta'nu ath-thalith fa innama huwa mujarradu da'wa la sabila lit-tadlil alayhi wa min wa min ayna alima ha'ula'i anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kaana yuridu an yaktuba alxilaafata li aliyin radiyallahu anhu wala in kaana yuridu dalik lama manaahu thaqalaani anhu wa kayfa yumsiku an idhaari hada alhaq an idhaari hada alhaqi bi mujarradi muxaalafati sayyidina Umar radiyallahu anhu afa kaana wal iyaadu billahi yaxaafu Umara ibn al-Khattaab wa huwa alladhi lam yaxaf Umar Umar ibn al-Khattab wala ahadan aqwa minhu wala ashja'a fi halati kufrihi fa kayfa yaxaafuhu ba'da islaamihi afalaa yaraa haa'ulaa'i at-taa'inuun man damaa at-taa'inuuna laay wax man du ma wax taa'inuun anna ta'nahum haadha laysa ta'nan fi sayyidinaa Umar radiyallahu anhu fa hasb wa innamaa huwa ta'nun fi tabliighi rasuulillaahi sallallahu alayhi wa sallam wa fi risaalatihi wa fi shujaa'atihi wa fi hamiyyatihi wa hakadha ash-shahnaa'u ah tu'mi absaar ar-rijaal wal 'asabiyya wal 'asabiyyatu taj'alu ar-rajula laa ya'rifu maa yaquul <laughs> lii lañ doon na cinq moom lañ naroon ne moom lañ doon na cinq far walhamdulillah indi na mu ne xoolal kanta li ñu wax ne mooy bu mujj bi mais ñoom lii lii mujarradu daawa lii ce n'est que des suppo des supputations là ça c'est c'est des discussions de de de de de de bas étage ça c'est des propos de bas étage ah c'est des propos d'arrière-cour ça ne sert à rien ça mujarradu daawa mooy ce que des des pures supputations. ay wax la yoo xam ne mooy daawa ay woote woon mais yoo xam ne la sabila li tadlil ali amuñu benn dalil ci lool te bala ñu ko bala ngaa gën a xam lool eh, wa min wa min ayna alima haula anna rasul allahi sallallahu alayhi wa sallam kaana yuridu an yaktuba al xilaafata li ali radiyallahu li sayyidina ali radiyallahu anhu mais ñoom fan lañ xamee ne yonent bi alayhi salaam la mu bëggoon a bind mooy bind ne sayyidina ali mooy nekk xalifa fan lañ ko xam dañ naan la moo bala koo gën a xam ñu dinañ agsi côté wasiyaa yi wasaayaa yi mu def alayhi salaatu wa benn par benn comme ni ko al imaam al xaafiz ibn Hajar rahmatullah alayhi leeral al Fath benn par benn ci xadiis yooyu ak problème yu rëy yi doof gi ñu wéradi kenaan yonent alayhi salaatu wa salaam dane woon Seydina Ali wasi yi ah. mooy sama mooy mooy ki nga xam ne moom mooy sama wasi moom moom moom laa dénk mbir yii après sama ginnaaw mooy nekk xalifa mooy kii c'est dinañ la wan lool te Seydina Ali ci boppam dinañ gis li waxoon te waxoon nañ la ko keroog boo fàttale ko ci discours Ghadir Khum bi xam nga taxawoon nañ di wax yooyu ci côté boobu Allahu buur yàlla kat mooy sama kilifa moo méngoo samay mbir allahu mawlaay alastu mawla kulli mu'min est-ce man yonent bi alei satu salaam méngoo mbiru jullit bu ne way ngëm yàlla bu ne ñu ne waaw mu ne man kuntu mawla fa aliyun mawla allahumma waali man waala wa man aada yonent bi alei satu waxoon ne ku ma méngoo say mbir Seydina Ali ibn Abi Taalib moo méngoo say mbir allahumma ee eh buur yàlla maa lay waali man waaraa képp ku méngoo ay mbiram yàlla na nga méngoo ay mbiram wa aadi te yàlla na nga noonoog man képp koo xam ne aadaahu dafa noonoog moom ah loolu leeraloon nañ ci ay mbir yuy wan ne ñoom niñ koy waxe di ko dégg ne loolu mooy wane ne yeneen timale saa saa danoon mooy xalif sama ginnaaw du dëgg parce que Seydina Ali ci boppam moom moo te jamono jii la koy wax ci feebar bi dinañ ko gis fii lañ koy gisee ci yaatal moom bi ko Seydina Abbas naan wal xadiisu fii Sahih imaam Muslim imaamul Buxaari rahmatullahi alayhi ne ko nañ dem laaj yonent bi alayhi salaatu wassalaam ah bu dee ne mbir mii ñun pour ñun la <coughs> mooy ñun ñoo ñoo ñoo koy ñooy nekk xalifa ginnaawam ñun waalul bayt mu wax ñu lu leer burul loolu. bu dee ñeneen la mu wax ñu ñu dé mu dénk ñu Seydina Ali ne ko man duma ko duma dem duma ko def waaw parce que bu ñu demee laaj ko ko mu ne ñu noo kenn doonu ko jox nit ñi ñu ko jox après moom kooku bu xamoon ni loolu kon loolu discours xadiiru xum bi loolu lay tekki kenn mooy xalifa ginnaaw dina ñëw naan bon bu ñu ko xañee kon dootuñu ko jox nit ñi dootuñ ñu ko jox bu ñu nee déedéet ay moo tax yooyu xool loolu loolu moo tax ñetteel bi dinañ ñëw bu boobaa ñoom dañ dinañ wax ne lii mooy seeni dalil yu tax ñu ne way yonent ma lay saa saa moonoon Seydina Ali radiyallahu mooy nekk xalifa mais loolu dinañ leen gis kenn li nga xam ne qawlun baatil la wax la joo xam ne ñu neel ju ñu neena neen yoo xam ne le concerné Seydina wa Mawlana Seydina Ali ibn Abi Talib asadullah al-ghalib Abu Turab Abul Hasan wal anhum moom ci boppam moo ne yonent bi salaam kenn la waxul ne xalifa te masu jee def benn allusion waaw du man du keneen bañ koy fal sax feeba sax ba muy nekk xalifa sax waxul jógee kamul kenn sax ci saxaaba yi koo rawatina moom ci boppam lu concerné du Seydina Abbas du Mawlana Ibn Abbas du Qusam du Seydina Fadl du Seydina Usaama du kenn waxu te moom mi mu concerné waxu du Sayyidatu Fatima ah kon nag waxi caaxaan yooyu dinañ ci gën a moo tax mu ne ñoom xam nga ne lii ñuy wax nii fa innamaa huwa mujarradu da'wa le fait que ñu ne li moo leen bëggoon a pund mooy Seydina Ali radiyallahu anhu mooy xalifa mooy xam nga ne loolu lool lool ce n'est que des supputations vagues vaines du dara wax la joo xam ne ay ay wootewu boo xam ne la sabila kese la neen la sabila li tadlila li amul benn lu koy soutenir amul dalil bu koy dëgëral amul lenn lu koy dëgëral wamin ay na alima haula mais ñii fan lay xamee ne yonent bi saa satu la mu naroon a bind mooy bind ne Seydina Ali mooy xalifa waaw mu ne sax waaw wala in kaana di daalika mais bu doon loolu la bëggoon a bind selon ñoom selon ñoom siit yi rawaafid yi li ñuy wax mais ah mais lama manaaw saqalaani anhu bu doon loolu la bëggoon mais ñaari ndëgg bopp yi ah ni dëgg jinne bu ñu boolo woon mànkoo ne du ci dal kenn manu koo tere yonent bi aleyhi salaam fa wa kayfa mais ana sax naka la yonent bi alayhi salaatu salaam yumsiku lay téye an izhaari hadha al haqq bu doon ne loolu mooy dëgg gi ñoom selon ñoom li wax mais naka la yonent bi alayhi salaatu salaam di bañ a feeñal dëgg googu bi mu jar ni parce que rek muxaalafatu Seydina Omar parce que Seydina Omar radiyallahu anhu rek wute nag moom noonu quoi mu bàyyi ko parce que Seydina Omar moom da koo da koo da koo daa wute moom ah afakaana mais ñii li ñuy wax ñoom dañoo foog ne mais eh, xoola bon di jéem a nekk seen place sax c'est c'est c'est catastrophique mais comme que mooy ci côté yi ci ngay wàcc ci ci suufe yi parce que bu dee côté xam-xam nga nekk di wax ak yi argumentation da ngay fexe léeg-léeg wàcc ba tolloog ki nga xamante ne nii moom mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy beneen partie hein mooy mais ñii est-ce que ñoom seen wax mais yonent bi saa saab wal ñu ngi muslu ci yàlla sax ci wax yii di ko wax quoi est-ce que moom selon ñii dafa ragaloon Seydina Omar ah te moom yonent bi saa saab ñii gënoon a am doole gin koo féete kaw ragalu leen ñoom Qaysar ñooñu ak yor armée yi yor César puis première puissance mondiale Byzance ak Perse soowee eh, ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom kii ñoom mu xaw xis gaa yi ak niñ bare ak najaas yi Négus ba fi ne woon après ashama rahmatullah alayhi ginnaaw mais ñun ñépp saway Kisra ma ko doon yónnee waaye naan naan naan Bazam eh Bazam demal nga dem faagaagal ma kooku ñuy wax mu may bind mu may bindum lettre di commencer turam te bindul sama tur ba pare kooku gënul woon a ragal kooku gënul woon a ñàng koo xam ne puissance la yor ngandum yow Perse Perse l'empire perse ak l'empire byzantin ñoom ñëpp faalewu leen ragalu leen léegi naka lay ragale koo xamante wala ahadan naka lay ragale Seydina Omar wala ah waaye waxuma waxu ragal ma loo ko ko doole ngin koo jàmbaare jamono ja Seydina Omar nekkee yéeféer naka la koy fa kay fay xaafu Seydina Omar ci boppam ragalu koon ba mu nee yéeféer ba gaa yi wax naan ay Seydina Omar ba muy ñëw naan day day day day day tuub si da day faat yonent wale saasam yonent wale saasam dafa tiit Seydina Hamza ci boppam moo ne hé gaa yi amul dara ubbi leen buntu bi voilà ubbi leen buntu bi ba Omar ñëw fii ubbi leen ko mu agsi na ñëw na ñëw bu fi ñëwee bu dee jàmm la fi indi dina fekk jàmm bu dee nag ay la fi indi jaaseem ji mu yor man lañ koy faate man Hamza maa koy faat ak jaasi ji mu yor yow bu dee sëy naa boo doon kii yonent bi alayhi salaatu salaam ak kaana Seydina Hamza ashña wal iyaadu billah du àggale sax li ci tegu ah bu ne moom moo wax ne Seydina Omar na ñëw bu fi ubbi leen mu ñëw bu ñëwee man maa koy faat ak jaaseem di mu bu dee ay la fi indi bu dee jàmm la fi indi <laughs> nag naka la koy ragale bi mu ne dañoo bëgg a wax ndoon da ko ragalu koon jamono jooj day nekk jullit moo ragal mu ne afala yara mais xanaa gisul haula ta'inun mais ñii di a jam Seydina Omar mais ñoom xanaa seetluñ ne na ta'nahum man nee naa ta'anun laay mooy ñi nga ay jamaakoon lañu mooy ñoom ci lañ dëkk waaw gisuñ ne seen façon jam bi ñuy nee na ñaay dañuy jéem a jamaate laysa ta'nan fii Seydina Omar du Seydina Omar lañuy jam de radiyallahu fa hasbu moom kese wa innamaa dëgg-dëgg huwa taanun ak jam la fii tablighi rasulillah ci jottali bi yonent mi alayhi salaam di jottali wa fii risalati ak ci message am la jam wa fii shujaati ak tamit ci li nga xamante ne mooy ak jàmbaaram wa fii hamiyati ak li nga xam ne noonu la pare woon ngir l'islam bii nii pare ci joxe ci léppam ñoom loolu lañ jama waaw ñoom noonu lañu jam loolu moom lañ la waxoon moom lañ la waxoon ba ñuy commencer jataay bi jataay bi weesu introduction waxoon nañ la que ne lu ñuy dalub saxaaba rek ku nekk la bu dee danga looy bind la loo wax la loo tape la bala moo dal saxaaba ba ngay dal ci deru yonent ma lay saab lay njëkk a dal waaw mooy encaisser balaa keneen a encaisser kan ko kan ko kan ko kan ci saxaaba yi ak ku man doon waaw loolu lañ la wax noonu moom lay wax nii këne gaa yi xanaa gisuñ ne ñoom li ñuy jéem a jam Seydina Umar radiyallahu anhu ak ñi àndoon ak moom ci loolu mais yonent Yàlla saa saam la ñuy jam di hihi ci ak jottaleem ak tamit ci njàmbaaram sax parce que wala a'uuzu billaah mooy comme si da ko ragaloon kon selon ñoom ba moo tax moom daal mu ngi fi bon kon de bu ma li yàlla wax moom naa ko bàyyi rek ndax waa Umar a ngi fi <laughs> subhaanallah gaa yi duñ seet li wax wala a'uuzu billaah moo tax mu ne wa hakaza shahnaa'u tu'mi ar-rijaal wal 'asabiyya taj'alu ar laa ya'rifu maa yaqul gis nga mbañaate mooy ash-shahnaa al-baghdhaa shahnaa bañ mooy bañ guñ ko bañ yekk di ko yekk lu mel ne xeme mooy bañ day day gumbaloo day gumbaloo bëtu góor ñi bëtu nit ñi mooy boo bañee nit doo nangoo gis lu baax ci moom parce que ça aveugle ça t'aveugle waaw dalay rend aveugle doo gis doo nangoo gis lu baax bu ñépp newoon sax baax na yow nga ne non non kii xamu ngeen li tax mu def lii lu baaxam lii am na lum ci daa am lum ci lal mooy tout le temps parce que bañ waa ji moo tax waa ji moom ci moom manu def lu baax mu ne loolu nag moo leen dal wa hakada shahnaa'u tu'mi góor ñi bëtu nit ñi wala asabiya quant moo yàq affaire yi waaw dëkk bu yàqu rek mën na koo dugal ci fanatisme geeg asabiya geeg par parloo ko fii laa bokk ak ay kiiwag yooyu yooyu dañ koy gis wala asabiya taj'al ar laa ya'rifu maa yaqul te al muy li nga xam ne mooy fanatisme boobu ma lay wax par parloog fii laa farak fii laa bokk taj'alu rajula day def nit ki laa ya'rifu maa yaqul du xam sax li muy wax mooy day wax mooy asaa u mbir na du min haythu yuriduna an yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a dañuy ñaawe ci foo xam ne kat jàppoon na ne pourtant lu rafet la ñuy def parce que dañoo gumba parce que seen fanatisme gi moo tax du ñu ñoo lool nag ci lépp la mooy boo nee ci benn mbir imprégné ñawu ci de sor mooy amoo amoo benn retrait benn benn benn retrait ngir xoolaat càmbar affaire bi observé waat ko boo nee sax ci réer foofu doo ko xam waaw parce que doo xam leneen lu dul loolu waaw ba pare ku fa newul nga jàpp ne moom moo dëng wal asabiyatu taj'alu ar-rajula laa ya'rifu maa yaqul mu ne wala in kaana al-maqsuudu bi haadhihi al-kitaaba istixlaafu ahadin la kaana al-maqsuudu kitaabatul xilaafa li Abi Bakr as-Siddiq qat'an mu ne ñoom lii ñuy wax bu doon ne affaire bi yonent fare sasam lam naroon a bind affaire pour ku koy ku fiy toog après moom la loolu moom c'est sûr que ne kon comme doon bind mooy Seydina Siddiq ci loo xam ne lu ñu dogu la waaw <laughs> fa innahu huwa alladhi <clears throat> ndax yonent bare sasam aj gi nga xam ne moom la julli njëkk a def Makka ah Seydina Siddiq la ne demal jiite aj ji ah Seydina Abu Bakar la yónni mu jiite aj ji wa fi waaye <coughs> ci fee kii bi nii mooy julli yi nga xam ne yi mu feebar yépp manula génn moom la doon wax comme niñ koy gisee àgguñ ci côté bopp muru Aba Bakrin fal yusalli bin naas loolu la yonent bi alei saatu salaam danoon wax muru digal leen aba bakrin seydna abu bakr fal yu fal yusalli binnaas na jiite nit ñi waaw seydna abu bakar na jiite nit ñi voilà <laughs> moo tax <laughs> dinañ ko gis <laughs> yonent bi alei saatu ba mu déggee benn bés mu ne mu ne mu ne mu ne mu ne saxaaba yi ko seet woon feebar julli jot manula génn mu ne leen euh, wax leen kenn mu jiite mu jekki dégg baatu Seydina Omar mu ne déedéet yàba Allahu wal mu'minu wa yàba rasulu wal mu'minu déedéet déedéet yàlla bañ na man yonent bi bañ naa jullit ñi bañ naa illa Abu Bakr ana Abu Bakr lu tax keneen di jiite ko dut moom lu tax ma dégg baatu Omar <laughs> gaa yi ne ah Abu Bakr dafa newu fi de moo tax mu ne dem leen ngeen seetu ko ba mu nekk ngeen woo ko mu ñëw jiite nit ñi ku dut Abu Bakr mu jiite fi <laughs> Allahu akbar kon kay moom la ne mooy ji julli ji yépp dane moom bu jiitewul moom yonent saa sa Abu Bakr jiite waaw kon loolu beneen affaire mu ne lii nag kon nag leer na que ne kon kii tata rek nañ ci yokk leneen mooy ah, buntu yi tëjal leen ma lépp te ci bés bii la ko wax ci alxames bi bu paree fii nii ba dem ba def discours bi Seydina Abu Bakar di naan naan naan faday naa ko bi abaayinaa wa ummatinaa wa walinaa yeneen ci malay salaam naan mooy bi mu waxee lool rek <laughs> ne daa am benn jaam boo xam ne. ci jaamu yàlla yi buur yàlla daf koo tànnuloo ginnaaw <clears throat> diggante àddina ak fam ne ah mu ne yeneen ci baax yi saar saar euh, Seydina Abu Bakar naan naan naan moom mu tànn la fa yàlla mu naan jënd nañ la pare nañ jënd la suñu baay suñu yaay suñu alal yeeg suñu bopp yeneen ci boobu noonu ca la waxe woon ne tëjal leen ma bunt yépp tëjal leen ma buntu yépp ba mu des buntub Seydina Abu Bakr loolu lépp yooyu yëpp ah ak tamit li mu waxoon Seydina xadis bu sax imaam Muslim mais mu ngi sax imaamul Buxaari rahmatullah alayhima bi mu ne man de bëggoon naa indi ak woo sa baay yow Aïcha sa baay ak sa ñu ñëw ma bindal leen ab këyit ndax damay bañ nit ñi di xëccoo ci mbiru Abu waaw yàba llaahu wa yadfa'u al-mu'minuun aw yadfa'u al-mu'minuun yadfa'u llaahu wa ya'ba al-mu'minuun <laughs> waaw <laughs> mu ne ndax buur yàlla dina bañ bu boobaa ku fi nara eh, dama bëggoon naa ba pare benn bi mu ne yonent mu ne Sayyidatu Aisha indil ma indil ma benn ma bindal ma bindal Abu Bakar ndax damay bañ nit ñi di xëccoo ci mbiram après loolu laay bañ indil ma lu ma ko bind ka woowal ko ak sa baay <laughs> kon mooy bu doon ne loolu lay bind bu doon xam nga loolu waxoon nañ am na ñoo xam ne dañ ne dañ ne loolu rek la loolu la nuroon a bind waaw loolu la am nañu wax lool mais loolu lépp ay supposition la mu lool nag dane moom cheikh bi a cheikh Muhammad Taqiyu taqiyu al uthmani al hindi de l'Inde wala de Pakistan mooy dëkk yooyu rek bilaadul hindi mooy yooyu yëpp ah, bu la frontière léegi nax waaw wala yaghurrannaka ha wala taghurrannaka hadhihi al hudud ah <laughs> mu ne euh, kii euh, nu mu tëddati sax ana la ma daa wax euh, yonent bi alayhi salaam kon mu ne woon kii bokk waaw al cheikh mu ne wala in kaana al maqsudu waaw loolu waxoon na ko mu ne kon bu doon ne kon affaire xilaafa la doon bind comme ñoom niñ ko waxe c'est sûr que par c'est sûr que comme Seydina Abou Bakar la fay bind mais pas keneen waaw ndax yiñ la wax nii yépp moo tax mu ne mu ne wa kaana dhalika isharatun waadiha ila istixlaafihi wala wa kaana dhalika isharatan waadiha ila istixlaafihi fi al imaama al kubra le fait que mu ne bu fi kenn jiite ku dul Abu Bakar loolu kay day war ne mooy e, jiite bi mo bu taxaw gum ko def mu war fee nekk jiite lépp jullit ñi après wali daalika qaala Ali looloo tax sa Seydina Ali radiyallahu anhu daal di wax ne fa moom moo ko doon wax mu ne fa lamma ndax mu ngi bu al imaam ibn mu ne dakarahu ah, ibn mu ne eh, eh, nañ wax wax falamma qubida rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nadartu fa in fa ida as-salah lii it waxoon nañ ko keroog alamul islam wa qawaamu diin faradina li di li dunyaana man radiya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li diinina fa baaya'na Aba Bakr mu ne dakarahu ibn Abd al-Barr fi al-isti'aab mu ne Seydina Ali dane radiyallahu bi ñu bi yonent bi alei satu salaam faatoo damaa xool ma gis ne mais julli moo gën a mooy alamul islam mooy mandargaay symbole l'islam mooy julli moo tax ku ko dul def moom bee boo nga jàll nee waaw mooy mandargaay l'islam moo tax Seydina Omar gis nga bañ ko jawee muy waaj a faatu euh, euh, Ya'la ibn Umayya ñëw na ko as-salaa yaa amiral mu'minin mu ne naam as-salaa mu ngi ñëw bañ ñaan kii de léegi mu faatoon déet mais julli jot mu ñëw ne yow gis nga pour la ne saxaaba kii ay non yooyu ñoom ñi suufe ñoom ñoom ñoo tollu foofu di wax Ya'la ibn mu ñëw ne yo eh, eh, julli jot na même bu dee jam nañ la ba kii julli jot na Seydina Omar ne naam julli kay inna fa innahu laa hazza li man li laa hazza fi lislaami li man taraka salaa ndax amul benn cër ci ci ci ci l'islaam ku bàyyi julli amoo cër ci l'islaam <laughs> loolu la Seydina Omar radiyallahu anhu doon wax eh, nag moom da gis gaa yoo xam ne moom dañuy bàkkoo sax masuñoo julli gaa yi jox leen cër bi gën a rëy ci lislaam ne même ñeen julli sax ñoo ñoo leen gën wala ñoo leen féete kaw wal iyaadu billah pour wax la mooy li ma la wax rek suñu réew moom lu nekk di ko fa gis xam nga loolu loolu moom moo gën a garaaw li siit yi wax <laughs> waaw a mooy koo xam ne de toute façon lii l'islam wax nee bi ci def dara ba pare ñu ne rek mais malgré tout nag moo gën ñuy junne ah <laughs> loolu moom lu siit bi garaaw la garaaw la sawaay quand même kii nii moom moo ko féete kaw <laughs> la ilaha illallah ba pare mooy bu doon sax dafa jàpp ne man masuma julli waaye jàpp na ne farata la ci moom loolu ma beneen affaire la day jàpp ne lii du farata ci moom kooku fan la ne kooku new ci diine ji moo tax laa xadda amul benn cër fil islaami ci l'islam li man ñeel ka nga xam ne taraka dafa bàyyi wàcc as-salaa julli <laughs> waaw mu ne as-salaa kay Seydina man ne si julli kay voilà kon mooy alamul islam moo tax Seydina mu ne man bi ma xoolee yonent bi alayhi salaam génne àddina ma ma ma xoolaat affaire yi ne mais man julli moo ëpp njariñ ci l'islam mooy li nga xam ne mooy symbole l'islam mooy li ci gën a dëgër gin cee moo loolu bopp mooy yonent bi alayhi salaam ko as-salaatu imaadu diin diin yonent bi alayhi salaam nee na julli mooy keno gi téye diine gi ku ko taxawal taxawal ngal diiney lislaam ku ko màbb màbb nga diiney lislaam kon ku ko màbb kay nan la mën a amee benn cër ci lislaam bañ naan moom sax moo raw ñuy julli <laughs> ah, cëy wolof mu ne kon ba ma seetloo ne ma gis ne julli mooy alamul islaam wa diin te mooy li mooy mooy diine ji mooy pilier diine ji man Ali ibn Abi Talib ma ne mais ñu ne nag bon ma gis ne faradina li diin li dunyaana ñu gërëm ngir suñu mbiru àddina man gërëm kan ngir mu jiite ñu ka xam ne radiya rasulullah moom la yonent bi alei saatu salaam gërëmoon li diini naa ngir suñu diine te diine gi nag moo ëpp doole mbiru àddina bi te comme que mbiru diine ji la yonent bi alei saatu kamu gërëm ne moom kesee ko fiy def sam bu ma ko deful mooy jiite bu ma jiitewul mooy jiite kam wax loolu kay lu tax ñun duñu gërëm kooku noonu mu daal ñuy yoral suñu mbir àddina muy Seydina Abu Bakar mu ne looloo tax ñun fa bàyyi na Abu Bakar man Ali ma jaayanteeg Seydina Abu Bakar mu jeex. où est problème waaw <laughs> kon kay lii lépp day wan ne bu doon ne affaire xilaafa lay bind ku muy bind Seydina Siddiq kon nag <laughs> ah. ah léegi indiwaan na yeneen i mbir waaw. waqad axraja ibn Qutayba fi gharib al hadith après mu ndi woo ab Sa'id soloon nañ ci Seydina Sa'id ibn al Musayyib ah waaw <coughs> mu ne eh, mu ne xaraja Ali ibn Abi Talib li bay'ati Abi Bakr fa baaya'ahu fa sami'a maqaalata al ansaar fa qaala Ali yaa ahlan yaa ayyuhan naas ayyukum yu'akhkharu ayyukum yu axiru man qaddama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu ne dakarahu ali al-mutqi fi kanz al-ummal mu ne moom euh, euh, cheikhu taqi euh, al-usmani muhammad taqi al-usmani al-hindi mu ne bon loolu ci Seydina Sa'id ibn al mu ne Seydina Ali radiyallahu anhu dafa génn doon jaa di jaayanteeg Seydina Abu Bakar dégg waa Lamsaar di wax mu ne leen yee yéen nit ñi kan mooy yéex ci euh, euh, kan mooy yéexal ki yonent ki yée euh, mujjee ki yonent mi alayhi salaatu jiitaloon. oh lii lépp ala kulli haalin après wax na li waxoon ci li mu waxoon ne waqad sabata an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala li Aysata radiyallahu anhu mooy xadis bi nekk sax imaamul Buxaari ci kitaabul marda ak al ahkaam laqad hamamtu aw aradtu an ursila ila abi bakrin radiyallahu anhu wa ibnihi fa ahada an yaqula al qaa'iluuna aw yatamanna al mutamannuuna thumma qultu ya'ba allahu wa yadfa'u al mu'minuuna aw yadfa'u allahu wa ya'ba al mu'minuuna wax nañ ko sànq ah te tamit imaam Muslim am na ci beneen mooy bi feebar bi waaj a commencé door a commencé yeneen tubaab yi saa saa naan waara saa naan ko déet yaa Aysa man kay maa war a wax ya waara saa. ne ko nag la man sax bugg dama naan ko woowal ma ud'i lii wal xadiisu boobu rawaahu imaam Muslim ak imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullahi alal jami ud'u lii ud'i lii abaaki wa axaaki hatta aktuba li Abi Bakr kitaaban fa inni axsha an naa mutamannin aw yaqulu qaa'il ana awla voilà imaamul Buxaari yi nag moom ci sayyidatu Aisha mu ne laqad hamamtu yonent bi alayhi salaatu salaam ne man di bëggoon naa aratu wala bëggoon naa yitte woon naa mooy jëlu amoon naa yitte wala bëggoon naa yónnee ci Abubakar ak doomam moo wax leen ndax damay bañ aji wax jëw wala aji kuy xemmem aji xemmem di xemmem ma pare mu ne yàballaahu wa yanfa'ul mu'minun buur yàlla bañ na jullit ñi dinañ def jañ loolu mooy keneen ku moom day bañ dañuy bañ aw wala boog yanfa'ul laa buur yàlla dina jañ keneen ku dul Abu Bakr wa ya'bal mu'minun jullit ñi bañ waaw keneen di ko dox <laughs> waaw mu ne kon falam falay ma ah fali falam fa lima laa yajuuzu an yakuna annabi sallallahu alayhi wa sallam daal katifa wa daal yaktubal xilaafa li sayyidina abi bakr radiyallahu anhu thumma bada lahu an yatruka al amra shura ala al muslimin lima kaana ya'rifu anna al mu'minina ya'bawna illa aba bakr waaw <laughs> mu ne kon falima lii lépp mu wax ne ne ne <laughs> ha ya'ballahu wa yonent ba lay sa sa la wax ya'ballahu wa yadfa'u al mu'minun aw yarfa'u Allahu wa yabal mu'minun mooy li wax leen mu ne kon comme que xam na ne jullit ñi ci boppam duñu ko nangu ñu ngi te keneen ku dul moom duñu ko nangu mu ne kon ana lan mooy tere ne kon comme que buñ leen fekk see rek keneen lañ waroon a bind lam doon war a bind xilaaf la loolu mooy ci kaw si ko mooy leen a ci ñoom seen wax boobu ak tamit ñi nga xam ne loolu lañ dëgëral am na ñoom mel ku mel na imaam Abul Abbas al-Qurtubi rahmatullahi alayhi loolu la dëgëral ah keneen loolu la doon a bind. xilaafa gi da lool li ko leeral mooy riwaaye comme yii nii ah ak yiñ ndaw sànq sax yi imaamu muslim rahmatullah alal jami mu ne kon ana lan mooy tere que ne lam doon laaj ne leen indi àlluwageeg daaji mu bind lam doon bind kan lan moo tere kon mu nekk ne Seydina Siddiq la doon bindal radiyallahu anhu ginnaaw gi mu gis ne yonent ma saab saab ne bon nañ ko bàyyi mën na ko bàyyi bàyyi mbir mi mu nekk suuraa alal muslimin baynal muslimin mooy mu nekk loo xam ne lu ñuy waxtaane seen biir la ba mu xamee ne këneeg lamaakaana ndax limaakaana ndax li mu xam yaarifu annal mu'miniin këneeg way ngëm yàlla ya baw na dañuy bay keneen duñu nangu keneen illaa ababaka kurusey naa mu ne kon finalement jaru ko nañ ko bàyyi lu tee loolu nekkoon bu doon ne affaire xilaafa rek la bu doon àndoon loolu mu ne waqat dabata <laughs> ah. mu ne ta boobu nag dalil la boo xam ne boobu nee na boobu boobu ci lenn ci téere chiite yi la nekk mu ne waqad sabata fi ba'd kutubi shi'ati aydan anna sayyidina ali radiyallahu sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu qad i'tarafa bi annahu lam ya'had ilayhi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sallama shay'an wa innama akhadha minhu al-mithaqa li bay'ati abi bakr faqad dhakara fi nahji al-balagha annahu qala radina an an illaahi qadaa'ahu wa sallamnaa lillaahi amrahu aturaanaa akdibu alaa rasuulillah wallaahi la ana awwalu man saddaqahu falaa akuunu awwala man kaddaba alayhi mala man kaddaba alayhi fa nadartu fii amrii fa idaa taatii sabaqat bay'atii wa idal miisaaqu fii unuqii li ghayrii mu ne raaji'il xutba 36 fii min nahjil balaaga mu mooy ci Nahjul Balaaxa Nahjul Balaaxa en fait téere la boo xam ne Seydina Ali bindu ko dara la fa nekk ñaan ay waxam la du ay waxam dëgg la am na yenn yoo xam ne dina nekk waxam mais mooy loolu noonu Nahjul Balaaxa c'est un faux ah oui c'est un faux mooy faux livre ci lan askane giñ ne Seydina Ali ay waxam la lii lépp du dëgg voilà <laughs> yaa ahlal kii waa ladab surtout ñiy jàng adab aka ñoo tàmm littérature arabe ñoom moom mooy de ñu ne ciy sonn waaye loolu noonu Seydina Ali da ko waxoon saxu wirul mook liñ naan tafsiru Mawlana Ibn Abbas ayem loolu doon du dëgg waaw tëb téere nga teg ko ne lii mooy tafsiru Mawlana Ibn Abbas loolu amul loolu wirul ay way jële yaa laytana xamoon nañ yi way Allah mu ne kon ñoom léegi mais comme que mbir yi mooy day dii nga taka wax moom la mu yor ne mooy mbiram lii téereem la bu muy sukkandikoo boo demee da nga da nga dem trouver ca loo xam ne moom day day day dajji wax da nga koy delloowaat rek lool lool lool dalil kii la euh, ilzam la waaw waaye du dalil ilzam wal multazam déedéet déedéet moom ilzam la mooy yow léegi yow comme que d'accord nga ci euh, tegtaloo lii léegi nag la ngay tegtaloo sax mooy wane ne yow li nga wax amul mooy lan mu ne kon sax na du dalilu ilzam wal iltizam dalilu ilzam képp la ndax ñoom ñoo ko ñoo ko gëm ñoo ko jàpp waaye loolu wérul ci Seydina Ali ibn Abi Talib Nahjul Balagha mu ne boo fa demee mu ne rod na bokk ci lenn ci téere siit yi que ne Seydina Ali radiyallahu anhu moom ci boppam reconnaître que ne yonent mi alayhi salaam waxu ko dara ne ko yaay nekk yaay nekk euh, xalifa comme niñ koy leeral te waxoon nañ ko sànq. lii am ba des mooy wa innama axada minhu al dafa jële ci moom pacte ngir moom mu jaayanteeg Seydina Abu Bakar mu ne ndax tudd na ci Nahjul Balaaxa kene Seydina Ali ñoom ñoo ne nee na te waxu ko radina lillahi qada ah ñun de gërëm nañ buur yàlla li nga xam ne moom la dogal ci ñun wasallam naa lillahi amra waaw te tamit waaw niroo tamit ay waxam moo tax waaye mooy wéru këne moo ko wax waaye daal lu mu ci man di doon ñun moom dañoo gëm ne du dëkk te loolu mooy li am mooy waxu ko waaye nag comme que ñoom loolu lañ jàpp <laughs> même bu niroo ay waxam sax loolu lañ jàpp mais comme que nag mbir mi nag ñoom li ñu wax lay dajji dañ leen koy jëlaat rek rombat di ne leen acca acca fab leen fab leen te mu ngi ci seen téere boobu aywa neena radina anillaahi ñun kon gërëm nañ li buur yàlla dogal ci ñun wasallam naa te te te daal dinañuy kii nu mu tuddati jébbal suñu borom li li jébbal borom bi am rawu ndogalam ak bëgg-bëggam aturaana est-ce que yaakaar ngeen ne man Seydina Ali damay damay weddi buur yàlla ah wala boog damay waxal yonent ma lay saar-saam lu amul akzibu ala rasulillah wallahi waat naa ci yàlla la ana man Seydina Ali awwalu man sadaqa maay ki ko njëkk a dëggal sadaqa moo kon mooy ki njëkk gëm ci xaar ci ci ci féeti woon suuf falaa akunu gone falaa akunu kon nag du ma nekk awwalu man kadaba alay ku njëkk koo xam ne may wax ci moom loo xam ne demewul noonu di ko sosal ah fa nadartu am amri ma xool ci sama mbir ma gis ne sama fa ida taat yi sama topp sabaqat bayat yi sama topp yonente mi alei satu salaam moo jiitu jaayante gi nga xam ne moom laay jaayante wa ida al mithaq fi unuqi li ghayri patt ba mu ngi ci sama ndodd ngir pour keneen te keneen kooku kan la Seydina Ali kan la jaayanteel Seydina Abu Bakar mu ne dellul ci xutba 36 ci Nahjul Balaaga eh? mu ne wa zaahiru min haadhal kalaam annahu radiyallahu anhu yatahaddathu an bay'ati li bay'ati li Abi Bakr as wa annahu baaya'a Abaa Bakrin radiyallahu anhu wafaaqan li mithaaq wa wafaa'an li mithaaqin yadharu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam wathaqahu bi wallahu subhanahu wa ta'ala alam mu ne li feeñ mooy da lii de mel Seydina Abu Bakar lay wax mooy jaayante gi mu moom ndax pacte bu yonente bi alayhi salaatu salaam daal di woon jëloon ci moom waaye lii wallahu buur yàlla subhanahu sell na woon ak sellteem te wa ta'ala te moo koy alam moo gën xam waaye base wuñ ci naaw jul balaa xawam mais nag nañ leen ko delloo rek mu ne al al jawaabu bii mooy bu dernier bi wal jawaabu <clears throat> kanta tontu an at-ta'ni ar-rabi' wa amma at-ta'nu ar-rabi' fa huwa anna Umar ibn al-Khattab nasaba ila rasulillah al-hadayan voilà mooy boobu mooy bu mujj bi mooy que ñu ne Seydina Umar moo ne yonent bi alayhi salaatu salaam fii mu ne àgg na foo xam ne waxam yi jaruñ cee bàyyi xel mooy moo ñu ne moom moo ne a hajara hajara boobu moom moo ko wax mu ne wal jawaabu anhu innama lam ajid fi shay'in min ar-riwayat as-sahiha anna qaa'ila hadha al-kalam huwa sayyidina Umar radiyallahu anhu wa innama dhakara ibn Abbas anna as-sahaba ikhtalafu radiyallahu anhu fi dhalika fa qaala ba'duhum hajara rasulullah wa lam yusarrih bi anna qaa'ilahu Umar wa hiina idhin fa hadha al-kalam yahtamilu wujuhan mu ne amul benn lii nag kantaal yi mooy amul benn ci riwaaya yi boo xam ne mooy leeral que ne sayyidina Umar moo wax ji Seydina Mawlana Ibn Abbas dana rek am na ñu ko wax am na ko wax mais waxul kan la te waxul sax ban partie ko wax te li gën dëgër insha allah mooy ña ko wax mooy ña nga xam ne ñoo noonu nañ indi ñoo ne ay ahaja ah, yéen day rafal ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa àgg foofu bàyyi waxam dootul compter comme liy dal feebar yi ñuy woy feebar yi bu metti mais laaj leen ko sa fi mu dem leen ngeen laaj ngir leen répété waa mbir mi ah kon nag mu ne loolu kon fan lañ jëlee ne moom la <laughs> waaye mooy rek gaa yi boo bañee nit moom lu bon lu ne boo gisee lu bon fenn rek ñu ne mu nga foon moom nga koy ji <laughs> waaw léegi bon ci la wax ne kon nag bu dee loolu la kon mooy ay supposition moo na am bu njëkk bi mu ne li al-allaama Cheikh Abdul Aziz al-muhaddith ad moom la doon ne la mooy waa Dahlawi du benn du kenn kese ah <laughs> gis nga kii xujjatullahil eh, baalixa boroom xujjatullahil baalixa ah booy ñoom ñii nii eh, ñu màgg lañu <laughs> waa Inde ñii fii kitaabi al ci téereem bi nga xam ne en perse la al ma'ruf tuhwatu al mooy ci téereem boobu après mooy li mu wax mooy liñ gisoon te imaamul Qurtubi waxoon ko ne loolu mooy ahsanu shay'in yoo xam ne moom lañ mën a yenn wax ji mooy ñi wax lii mooy ñi waxoon sànq ñi wax lii ne al hajar mooy ñi ne woon sax nañ indi téere bi bi gaa yi naan woo kii feebar bi dafa metti ci moom nañ ko noppal ñu da ngeen a foog ne yonent bi ne moom dafa nekk koo xam ne way waxam ma dootuñu compter comme lii dal euh, way feebar yu mag ah laaj leen koy saf yu mumu voilà mooy wax naan lan moo tax daaw tawaqqufa ko <laughs> kon bu dee loolu la loolu amul benn du loolu kii da koo wax rek ngir Euh, istifhamu inkaar la buru wan ne lan moo tax ah istifham la waaw voilà mu ngi noonu léegi mu wax parce que yi muy wax fi yëpp gisoon nañ ko mooy beneen bi soit mu nekk te kenn a ko wax ci parce que bi mu gisee lu rëy problème bu rëy bi musiba gu rëy gi nar a xew mooy yonent bi aleyhi salaam jóge fi mooy musiba gu gën a rëy gu mas dal xeetu yonent bi aleyhi salaam moom mu ëlëmu waaj wax jooju ëlëmu daal di wax loolu waaw comme rek Seydina Omar mii nii noonu la def ah non yonent bi aleyhi salaam yu génn àddina mu ne génnul àddina <laughs> ñëw tiim ko gis gén kii mu naan lim nekkee tey. tar na de Seydina Mughira ne ko kii génnaan na mu ne ko yow dake yow yow fitna moo la dugg ba pare di wër ci jàkka ji nekk mu fi wax yonent ba sànqam génnaan na ma fàtt la te affaire yi leer parce que xiira mooy dafa ëllëmu dafa nekk dafa per mooy yow tellement mënula imaginer lii am na ndax musiba gu rëy gi mu xam ne moo xew moo tax ba mais ba ma réaliser ne loolu la mënatuma jóg samay tànk moo ma support ba ma déggee Seydina Siddiq di jàng aay wa ma Muhammadun illa rasul qad xalat min qabli rusul ah man ba pare naan ci ay man kaana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat ay yooyu ba ma yégee ba ma déggee lool surtout aaya bi afa in maat aw qutil mais nag dafa mel ni non sama tànk yi moo ma supporteetul ma wadd ak sama ma àgg suuf ak jaasi ji ma yoroon ma nooma waaw mooy <coughs> bu dee <coughs> mu ne mooy loolu bu dee kenn te loolu <coughs> mooy ci euh, bu gisee nit bu gisee problème bu rëy rek comme nañ la waxoon keroog Uhud bañ gisee ñuy naan faat nañu naan tibale saab-saab i bàyyee ku teg seeni ngànnaay ba Seydina Anas ibn Nadr fekk leen fa côté boobu lay wax noonu voilà loolu la leeral di ko wax nii waaw ba pare mu ne xamoon nañ ne yonent bi aleyhi salaam li muy jottali de toute façon dina ko jottali ah waaw après dugg na ci côté moo hijra hajru <coughs> mooy ah, hajara moom andi ci beneen kii xam nga waxoon nañ la day tekki gàddaay ak taqale ko mu ne mais mën na nekk ne hajara rasulullah mooy tàqaliku noonu ñun loolu uh, wax na ko waaye yooyu côté bi uh, leeraloon nañ ko bu baax <coughs> walilaahil hamdu wal na te gisoon nañ ne yonent Seydina Omar dafa jàppoon ne yonent bale saa saa génnagul àddina léegi lu dul mu jeexal naa naafiq yi fii féete kaw Perse ak Rome léegi bi mu waxee yooyu yépp ci la ne nag fandaxadatil mata'inu jami'an bi xadaafiriha walhamdulillahi rabbil alamin mu ne ci kaw noonu nag la jam-jam yiñ doon kii yépp la fekk ci li deñe ak lañ ko doon yeewee ñoom siit yi di ko jéema ngandalaka pompe lépp dañ walhamdulillah cant nag neel na allah buur yàlla ah mi nga xam ne rabbil alamin <clears throat> mooy boroom bindeef yi kon ci kaw noonu ci lañ jeexale côté bii walillahi alhamdu wal minna pour wanne <clears throat> mooy juhaal yi loolu ñuy wax euh, mooy gis nga mbir mi ne mujjee nekk loo xamante ne nii lees leen di delloo la <clears throat> ci xayra raddin nag ca gën jaarafetuk delloo waaw lañ leen koy delloowee seenu bid'a boobu ñu wax ak liñ fi sos ak duur ñu fi teg ak jam yi nga xam ne moom lañ jam yonent bi sallallahu alayhi wa jàppoon ne ñu ngi ak Seydina Ali mi ñuy wax jam buñ ko jam mu nekk lu ko naqari lool waaw moo tax <laughs> ñenn ñi moom daf leen doon sax def lu lu lu lu moo tax ñi ñi gën a ëppal sax ci siit yi parce que dañoo yàgg commencé ci jamono sax am na ñoo xam ne da leen doon lakk ñoo ña dem ba dépasser les bornes surtout Guinée parce que ñoom Guinée dépasser les bornes ko jox askanale li nga xam ne mooy lu jëm ci mbiru yàlla mu leen doon taal ba wala ram na baas ne ko nag ah, lii nag waroo ko war a def parce que Yonent bi alayhi salaatu salaam da doon tere ku mbugale ci safara waaw mooy mbir na ko loolu metti woon la ko yii yépp metti moom radiyallahu anhu waaye waxoon nañ la yi ñuy wax noonu yonent bi alayhi salaatu salaam ci boppam lañ njëkk a dal wal iyaadu billah waaye yal na buur yàlla bi nga xam ne mooy leeral xol yi di jàllar bi xol yi yaa muqallibal quluub qallib quluubanaa alaa ta'ati jàllar bil bu suñu xol yi ñu nekk ci di la jaamu képp koo xam ne gisinam pas-pasam ngëm-ngëmam jàpp gi mu war a jàpp diine jéeg ñi nga xam ne ñoom la yonent bi alayhi salaatu jaarale mbir yi ci ñoom jàppawuñ leen nañ leen war a jàppale loolu lépp yàlla na nguur yàlla mi nga xam ne dara tëwu ko wa huwa ala kulli shay'in qadir yàlla na soppi yooyu yépp def ko yiw te dugal ci ñoom eh, yiw ak leerul islam loolu lépp yomb na lool moom boroom bi subhaanahu wa taala yàlla na ko def léegi kon tey <clears throat> ñu ngi ci yowmul xamis ba léegi kon xadiisu mawlaana ibnu Umar bi ibnu Abbaas radiyallahu anhu kon pare nañ ci di wax après nag ci la yonent ma le saasam di lañ ko sotti woon baag yi biñ demee ñoom affaire bi tar lool mu ne leen ay sotti leen ma baag yi ñu sotti ko baag yi ci li génn defoon discours ba comme ni ñu ko gise woon inna abdan min ibadillahi xayyarahu llahu bayna ni'am eh, zahrati dunya wa bayna ma inda faxtaara ma inda allah fa baka Abu Bakr hmm? fa ajibna comme Seydina Abu Sa'id al-Khudri wax fa ajibna min bukaa Abi Bakr ah fa qaala inna min amanni nnaasi alayya bi sohbati Abu Bakr walaw kuntu muttaxidan xalilan min ummati xalilan lattaxadtu Abaa Bakrin xalila walakin uxuwatu lislaam ah walakin saahibakum ittaxadahu Allahu xalila walakin uxuwat alislaam fanduru ila hadihi al abwaab alshaariati wala naafida ci yeneen kii <clears throat> ila al masjid fa sudduha <clears throat> illa baaba ah, aba radiallahu taala anhu waaw kon loolu moo tegu woon ci mbir mi après nag jataay bii di ñëw wala yii di ñëw ñu gisaat ba léegi yowmul xamiis ndax yeneeni ah <clears throat>